ginnaaw gi nee na defaree yëpp soxna si dem ne ko nag demal nga wax léegi nag demal nga wax nga woo yonent waaye saa saa mooy nit waroo rëy sa soxna naan la defal ma yi xam nga am na ñoo xam dañ naan non man moom jigéen moom du ma digal ko ah des machos à à à mort <laughs> ah des machos à mort <laughs> non ba nga yooyu avec man seen es seen état d'esprit non c'est tellement grave waaw. ñoom ku ne man nga leen ci jigéen ah parce que en xoolal façon xalaat yooyu pour moom rien que jigéen nga rek moom tee faible moom moo la féete kaw moo la gën a mën a xalaat yow amoo droit di ko yónni wala di ko jox naan ko di ko jox ordre wala iyaazu billah loolu lépp ay feebar la yoo xamante ne nii képp ku ko am mooy wallahi ñaanal yàlla mu setal la waaw Seydina Jaabir rek moo tax bi mu demee mu ñëw tamit dem neewul moo tax <laughs> <laughs> ko ko doon wax c'est Abdul Aziz ad-Dabbar naan fi ko borom bi may fatfu eh, moom la ñu yónni woon mu mu dem di eh, eh, soxnaam si la doon jëndali dara jënd la jëndi wala lan fàtte naa nu affaire bi nu mu demati nu nan la ko waxeeti nan la ko taalibe bi expliqué bi mais yoon bi da doon liggéey da doon dem di dox <laughs> yónnentub soxnaam soxnaam la waaw soxnaam <laughs> en tout cas benn jigéen la yaayam wala soxnaam non ma fàtte affaire boobu c'est vrai loolu du mu gëj a xool <laughs> waaw ci la ko affaire bi dikkee mooy mbir yi affaire bi ci la ko borom ubbi la ay mbir mooy fa ngay yaakaar mooy vraiment wàcceel ku wàcc sa bopp li borom bi wax ku wàcc sa bopp borom bi yëkkati la ku wàcc sa bopp borom bi yëkkati la waaw di dox ci yooyu ah saa yi foo jëm nii ah man de soxna say ma jëndaloo diwlin kaay loolu waroo am kersa di <laughs> ko wax yor bi dem waa saa yi yow maa ngi doon wër bopp ba léegi kër ga sax ñu ne ma génn nga waaw aussi waaye maa ngi nii xoolal non parce que daa am quelques courses yu may defal femme bi quoi. loolu am na yoo xam ne am nañ kenn sa wax loolu même bu dee dañ koy def buñ leen <laughs> buñ leen téye ñaan noo daa am yenn affaire yu may kii <laughs> du du sutura de <laughs> daa jàppale loolu daa xaw naa moom moom nag wax dëgg yàlla di wax yooyu day xaw yéene des mi waxal sëy naa jaabee ñëw waaw ah, nit tamit da nga am sutura bi mu ñëwee ci yonent way saa saam taxawul rek ne yonent way saa saam nangam dafa ñëw déey loolu dañ ciy xam ne li yonent way saa saam di tere ne bu ngeen ñettee ñaar wala ñett bu ngeen nekkee ñett bu ñaar ñi comme ñu toog ñu nekk ñett jekk rek kenn ci dem gis kenn ci ñuy déggante loolu yonent way sasam da koo tere mais bu dee lu mel nii mbooloo ngeen am ku jóge ngële am lu ma war a wax kenn loolu kenn terew moo tax sëy naa Jaabir ñëw déey yonent bi alayhi salaam ndànk fa sarartu ma ñëw daal di koy déey wax ko li nga xamante ne nii mooy mbir mi ba pare leeral ko nag lañu am loolu it nit ki boo ñëwee ci sëriñ bi na ko leeral affaire yi quoi xam nga bu dee ko woon yeneen trois cent soixante de ngaa ñëw eh, tomb naa am mbir te wax ko mbir mi lan la te yeneen trois cent soixante leerluwul moom mu jàppoon ne mu ñëw fokk ne lu bari la nekk du lu bari nii lii da koo leeral la ba mu leer laaj ko ne ko ñaata la nu mu toll kam hu nu mu toll fa dakartu la mu ne ma kat <laughs> ma wax ko ni doon mu ne ma ah loolu waaw léegi nag mu def beneen côté bi def ci njàngat yi même àggee kër ga même tiitee yonent lay saa saa boo muhaajiroon ak lansaar yi mook soxnaam si loolu gisoon nañu Suhayl bint Mas'ud al ansaar ya ndaw su am xel bu yaatu ay mbir waaw boo xam ne du du bii rek la dimbali Seydina Jaabir ci yëf yi ah. waaw te tamit gis nga bi mu ñëwee di beneen riwaaya bi nee bi ma ñëwee dana ma <laughs> mu ne ma bika bika <laughs> bika <laughs> waaw loolu da xaalat bi kaw bi ka loolu dañ ciy jàng moo liñ doon sànq yow en tant que jëkkër ji boo defee loo xam ne soxna si gis na ne jaaduwul war na la mën a wax war na la mën a wax mais librement que ne man gis naa ne lii nga def du jaaduwul loolu moom loolu la ko doon wax ne ko nee bi ma ñëwee ma ne ko mu naan ma fa xaal bika wa bika <laughs> nee na soxna si <laughs> yow yow yow yow mooy moom la Imaamu Nawawi naan mooy. da koo da koo ay xaasa mathu wa sabbathu waaw mooy xaasa mathu mooy wax naa moom wax ju tàng wa sabbathu mu daal di koy pas waxoon naa saaga non da ko ne ah yow da ngaa xanaa waxoo li mala la wax yooyu la ko wax. Seyna Jaabir na ko moo tax Seyna Jaabir na ko ndax ndeke wax ndeke wax def naa li wax de. qad fa'altu alladhi qultu waaw mooy yow bala soxna su waxee nga wax su tàng parce que jàpp na la nga def lool mooy leeral ko quand même mooy lépp di def nga ne mu simple donc fii fii maa ngi góor maa ngi tax ko mooy fa doo ko moo ne nangam non yëfin daara yooyu mooy lan ay dégg <laughs> nga mooy lan pourquoi rek tout le temps wane ne yow yaa yor ci damit waxtaan la entre ay ay nawle ngeen da ngeen di waxtaan bu gis ku nekk daa war a libre bu amee gis ne lii jaaduwul mu ne lii man jàpp naa ne jaaduwul te loolu bu la ko soxna defalul ku la koy defal ci nga mën gise say say défaut moo mu gis ay défaut waaw ndax yële gaa yi di wax moom mën na la koo wax loolu da nga koo war a pare ko ne man bu ma amee soxna wala soxna si loolu ma may jëkkër sama défaut yi nga xam ne ci biti am ñu bari kenn du ma ko wax moom nag moo fi duut baaraam bi wax ko na loolu xéewal la ci man day tax ma war a soppeeku xam ne am naa jikko yu baax au lieu ñu gise ko noonu comme waa ji nga am damaa bind sama maîtrise jox ko benn waay waaw wala sama thèse jox ko benn waay ngir mu corriger ma mais sawaay jox ko ñu bari du ma ko jox kenn mu gis ci ay faute di ma ko corriger ak tamit ni ma formulation yi moom ma koy corriger bu ma ko gisee est damay mer bu ma ko delloo ma gis mu bari ci mais damay kontaan mais jaay yow yal na la yàlla fay man yii affaire bi xam nga boo bind doo seetlu affaire bi te lire naa relire lu nekk masu seetlu ma xool say faute de kii da ngay kontaan ci moom waxuma la dara boo paree thèse bi bokk na ci ña bind di leen féliciter waajoo jee da nga boole ci ñi nga xam ne da nga leen da da kontaan ci ñoom ba bindu ko ci thèse bi di leen féliciter loolu nag nga yow sa thèse àddina bii nga xam ne moom nga war a bind jox copie bi sa borom ah ndax képp ku ku majeur borom bi jox na la copie de nga war a bind lu leer léegi bind est-ce def nga rature borom bi da lay boole li lay xam loo ne def nga rature mooy ñi lay booleel soit say xarit walla sa baay wala sa mag. wala say rak wala sa sa sa yi wala sa ami yi wala bi ci gën a màgg nag mooy sax bu dee ku kuy sëy nga sa soxna wala bu dee soxna si sa jëkkër ndax moom intimité bi ngeen seq yu yu bari xam nga camouflage door na mën a nekk waaw mooy bu dee da ngeen di gisanoon génn loolu moo tax gars yi da ngay gis kuy génn ñuy génn sept vingt ans ñuy génn sëy benn première année seen sëy bi ça n'a pas duré un mois ñu tax te pourtant y'a vingt ans wa ñii ñooy génn parce bu ñu waree daje ku nekk rafet ci kenn ku nekk ngay wane mais lii amatu camouflé yéenay fanaanandoo di yeewoondoo vingt-quatre h midi max xanaa ngeen liggéey mais lu ci man di doon boo jëlee say frustration ci mbedd mi du da dem sa kër yow kese nga kii fa nga kii non ci moom ngay ñëw nga fekk ko fi loolu bu xool man ngay mel moom itam mu nekk ci yoo xam ne jàpp na ni nga ñëw déranger ko yu mel noonu yu mel noonu day day day mooy mooy jar bu nit ki waaw expérimenter nit ki xam nga xam waa ji vraiment qu'est-ce qu'il li muy wax dëgg na ci moom a huwa sadiqun am kadib waaw loolu loolu moo la koy may mooy sama copie bi may bind ngir rendre ko sama borom da malaaka mi bu nekk la ko mën a waxu ma kañ la ki may koy corriger noonu mooy ñooñu su rawatina sama soxna jooy ah ah ah yooyu yow ñu ngi gawee mer yooyu day bu ne. kan moo fi emporté da maa gis ma emporté wu non yow yow ku wax rek nga ne dafa emporté non da ngaa war taawee léegi nga jàpp noonu kon nga fexe corriger problème mu gaaw a métti noonu lay def mooy bu ngi lay corriger sa copie nga kontaan ci moom waaw daal di koy bisu kontaan sant yàlla waaw mais di di naa jaabir <laughs> na taw bi na ko biki bika wa bika. mu leeral tamit muy waxtaanu kii ne ko ndaxa <laughs> ndaxa wax naa li mu wax de mooy liñ ma digal laa def waaw mooy jigéen dina la demal def nga wan noonu ah ndaxa def naa liñ ma wax laa def de waaw waaw ni yaayu sama bi jëndal salade bataar bi yaa nga jënd feuille <laughs> ah <laughs> pam non c'est que problème bi damaa dem foofu gis naa heure bi cinq minutes la magasin bi doon tëj te bu ma jógee foofu di dem beneen magasin il était vingt deux heures bii mooy mujjee tëj euh, euh, euh, salaatu batavia ay xeetu salaat la quoi <laughs> amul bii rek am te xam naa ne foog ma am foog nga am salaat ma ne comme que bii amul laa jënd bii loolu la def am dafa def naa li nga wax de dafa dafa amul rek ba doon bëgg a ñibbee loxoy neen nga naan ma lu tax jëloo woon bopp <laughs> waaw léegi nga leeral ko moom itam boo xam ne lii la du nag da ngaa fekk batavia fii ak feuille de chèvre nga dem tànn feuille de serre bàyyi yow batavia gi nga xam ne moom lañ la nduggloo woon waaw <laughs> loolu war non xadis dafa neex ñii la yonent bi saa saa yar non da ngay te boo melee nii en fait ñàkk doxal yi xadis yi wax ak ñàkk koo xam tax na ñiy doxal nii ñépp seetal suñu suñu dëkk yi lan lañ leen di wax. sawaay nag tubaab la quoi non sawaay ak tubaab yi moom moom moom vrai tubaab la xoolal mook soxnaam si salaam ba ko yonent bay saa salaam doon def ana tubaab yi mais comme que dañoo sori njàngaleem yonent bay saa salaam lu correct te normal ci nit sax même boo gëmu tos lu correct loolu xamuñ na woon ne lii mooy dundug jullit ba léegi dañoo jàpp ne jullit bu koy def sax ci tubaab bi nga ko jële wal iyaazu billah <laughs> waaw <laughs> kon mu ngi noonee kon mooy waxtaan wi noonu nga gis tamit soxna si xelam mu rëy parce que bi mu waxee Seydina Jaabir yi Seydina Jaabir na ko non def naa li nga wax nag nekk de yonent way sa sam kay moom moo wax gaa yi li ñëw mu ne ko wax nga ko est wax nga ko li ñu am li ñu koy invité mu ne waaw mu ne kon nag yàlla ak yonentam moo gën a xam njàqare gi naa Jaabir nee na bi mu ma ko waxee njàqare gi nee na man bi yonent way sa ñu ko gisee ci hadith bi muhajiruna yi ak lamsaar yi mais maa ngi benn genre maa ngi maa ngi am kersa goo xam ne mais rus nar na maa fat nar na maa fat rus nar na waaw ma ñëw ne soxna si yow de yow de yii yii yow de gàcceel na gàcceel dina la dugg mais nee na bi ma ñëwee soxna si wax la nii mu ne ko da yaa ko wax wax boo ko kon mu ne waaw wax naa ko mu ne kon yàlla ak yonentam a gën a xam nee na mu teggil ma njàqare goo xam ne yàlla kese ko xamoon waaw waaw loolu la soxna rolu soxna li gën a rëy bokk na ci loolu waaw bi mooy boroom kër gi di dala ci moom waaw moo tax suñu boroom waxoon ko wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun ci suuratu Rum mu ne wa min ayatihi aaya 21 bokk na ci laayaay mandarga yi wan ne borom bi ak téewala ni mu leen di defal li wane moom dong kattanam ak man man sañ-sañam an xalaqa lakum min anfusikum azwaja mu bindal leen ci seen bopp azwajan ay soxna yàlla jërul ay fas defal ñu ko ñun ñuy suñuy soxna ah non ay ay jinne en tant que doomu aadama mu defal ñu jinne yi ñooy suñuy soxna wala jërul yow en tant que femme bi def muy sa jëkkër non ay nit ci seen bopp yéen ñi nga xam ne yéen a bokk yéen ñëpp min aadama wa aadama min turaab yéen a bokk ci yéen jóge muy sayyidina adam alayhi te moom ci suuf la jóge waaw mooy ci seen bopp nga xam ne ndaw si ci saaru ku nit ki lañ ko génne muy maam adam alayhi soxnaam bi sayyidatu Hawwa mu ngi ko jur borom bay ko génne kon min anfusikum la la azwaajan seen père seen père gis nga la ko borom bi tudde zawj ci mooy père mooy ñaar yoo xamante ne ay père lañu ñooy complémentarité waaw ñooy ànd mais benn bi mënula dem sans beneen bi waaw moo tax moo tax l'islam tere rahbaniya moo tax yeneen traité à sàn tere woon ñoom Seydina Ousmane ibn Maz'un bañ bëggee def noonu ah bañatee jurati di dogoo ne dañuy jaamu yàlla kese yonent waaye sa tere leen ko waaw lépp loo xam ne appareil de reproduction ñu daal di koy dagg ci ñoom ba dootuñ mënatee sëyat yi bànneexu sëy dootul dikkati ci ñoom yonent waaye sa sam tere leen ko waaw ndax amul rahbaniya fi l'islam prêtrisme amul ci l'islam waaw ay lu ñu sëy ñun moom li li jaamu yàlla déedéet waaw kon azwajan ay terre waaw complémentaire ñi kii day dimbali kii kii dimbali kii ku nekk am la rootanee keneen ki borom bi boole leen ngir ngeen mën a former famille mën a ci seen voyage bi ngeen xam ne wa inna ila rabbika wa inna euh, ci sa borom al mooy daytal ba nag seen seen voyage boobu lii mooy li nga xamante ne nii mooy foo ngeen nekk pair waaw ku nekk la nga tanee sa borom nga dimbali ko ci te euh, euh, faiblesse yi nekk ci moom manquement yi nekk ci moom nga man koo xam détecté nga xam ne lii la euh, di nga fexe mu mu denc waaye du yow yaay def lu la neex waaw borom bi mooy soppi ku ko neex mooy gindi ku ko neex loolu nga koy muñal te xam ne lii ay point de faiblesse alam lañ te nga ci bañ di accentuer le la le kii di ci mettre l'accent tout le temps mais del mettre sa phare sa lumière di mettre en évidence surtout ay qualité ci noonu ngay gën a sant yàlla mën a nekk ak moom waaw mu bind min anfusikum azwajan li taskunu ilayha dafal bind ci leen biir seen soxna seen teer seen ñaareel seen ñaar ci nga xam ne yow yow kese matagoo boo amee soxna ngay ma <laughs> waaw <laughs> léegi li taskunu ilayha bu ko defee ngay dale ci ñoom mooy Seydina Jaabir bi ñëwee dafa dale ci soxnaam soxnaam si bi mu ko nee mu teggil ma ci ci ci njàqare loo xamante ne nii kenn xamu ko lu dul yàlla ndax li taskunu ilayha mais ñëw yaay nga agsi rek facture baa ngi nii waa ndox mee fi jaaroon salaamaaleykum ba mbéjee bunt bi caabi di yëngu ci bunt ba wala mu sone mu agsi rek amul gasandu nu nu liggéey bi da naka sa yooyu ba lépp jàmm alhamdulilah déedéet waaw salaamaaleykum rek ah mu mu mu présenté le këyit bi facture bi ci ta digg ta saal bi la ko teg booy ñëw moom ngay njëkk gis ah lii lan la ah ndox mi la de nee nañ buñ fayul ba suba ñu coupé ñu muy muy yoo xamante nii lu ko tere woon téye loolu ba nga kii ba da ba waa mu a wax loolu mais déedéet ndax amul sutura wal iyaazu billah comme nooy dale ci moom comme booy dugg ci tout bu garaaw damay dóor kooku mooy buy dugg ci këram xolam du dal te nag contraire bi la borom bi waxoon ne moo taxoon mu defal leen soxna seen père yow soxna si ni nga ko war a amee ci sa jëkkër sa jëkkër yi noonu waaw li taskunu ilayha ngir ngay dale ci ngeen di ci seen soxna yi wa ja'ala baynakum mais loolu lu koy may lii wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma mu def seen diggante mawadda cofeel ndax bëggeel moom bu amul l'amour bu amul entre ñaar ñuy sëy mais c'est c'est mort c'est mort wa rahma ak di yërëm waaw di ko yërëm sopp ko waaye di ko yërëm <laughs> ñaar yi mooy moteur lépp te lii mooy fondement wu sëy waaw moo tax sëy baax na ñu lay jàngal àq ku nekk mais loolu c'est pas li ko ñenn ñu jàppe que ne walla xaqu jëkkër ji xaqu góor ji jabar ji loolu da koy xam pour xam nga xam li war a doxe waaw loolu ngir di xaar ku nekk di nekk ci mersat gi au dage di xaar keneen ki bu deful nga koy rëddal di ko bindal yow yi wo sama àq ñoona loolu loolu moom ku ko sëy noonu ñu ngi ragal boo mayewul koor gi du ko fi fekk sëy boobu waaw <laughs> jigéen bi yor listam dégg naa daal saas daal ba mu waxee ak yaa ngi nii yi ma yi nga xam ne sama jëkkër moom la yoral jëkkër jiit yo tracé ab feuille fii daal ak yi ku nekk de xool ban faay la ci keneen ki de sëy boobu du yàgg sëy li ko téye mooy mawadda wa ma bii boroom bi wax waaw loolu da nga koy xam ngir respecté keneen ki ngir loolu nga bañ cee tàbbi akam yi nga bañ koo fel loolu la lay jariñ mais du pour naa ko xam ngir nag commencé eh, ah ah ah moom tamit si maa xëy na nga bañ naa ah ah, ah, ah ah moom eh, oh, yooyu saa yi da ngeen di tase <laughs> baax na <laughs> mawadda mooy doxal mbir wa rahma <laughs> ak yërmande suñu borom ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun nekk na ci lii nag ay mandarga yu leer waaye ñeel ñi nga xam ne ñooy xalaat kon gis nga jigéen noonu lay mel. daa war di dalal borom këram muy man a dale ci moom waaye bu loolu ñëwee ba ñàkk rek mooy guddee yi di commencer ak booy dugg ci kër gi du ci am benn envie lu dul day mel ni prison lañ ko jëme moom waaj ndax xam ne ne saa bu ñëwee ak bu moom moom mooy li wax sànk day appréhender tey ban lañ may jox ban coup laay jëlati je vais recevoir tel coup alors que nit ku mel noonu bu yàggee mooy sëy boobu day tas soit bu demee ba am na lu ko ci jàpp parce keneen am na ñuy doom mënatul a kii wala am na yenn luñ ciy seet mooy dafay nekk mais jahannama lay dund waaw vie bu méttee métti lay dund wal iyaazu billaah yal nañu ci borom bi naa li di musal bokk na liñ ciy jàngee yonent way saasaam yu ñëwee soxnaay jaabir bi mu xam ne moom rek di lakk mburu day xaw a kii mu ne ko ud'i xaabisatan fal taxbis ma'ak demal nga woo keneen lakkatu mburu mu jàppale la mooy femme musulman yi loolu masha allah loolu moom femme musulman yi da ngay gis bu kenn amee dara nii euh, nit ñi coup de main moom masha allah loolu moom très waaw loolu moom vraiment foofu la yaa yaa femme yaa fi <laughs> ngeen ko jàpp noonu la moom mooy dooñu jàppale non bàyyil am na tudd yooyu non bàyyil man maa jël fataaya yi kii ne maa jël côté ji bi maa jël voilà baal ma lakkal la fataay yi c'est ça fal tëg fal tëg ud'i xabibatan fal taxbis ma'ak woowal keneen te buñ la sollicité boo ko mënee rek defal bu ma nekk naan wala oh euh, non man nag fekk yow li ngay wax mooy maroon nga ko suspendre quoi parce que il faut euh, kii la solidarité boobu am quoi sa mbokk jaral la dara fekk sax loo ko waroon a def mais jampul nga ne eh mu xawal nga ne non kon de loolu yow kay loo ma ci kii rek man moom entre heure sàngam ba heure sangam libre naa loo yaakaar ne man naa cee jàpp wax ma waaw nga teg loolu après leneen lee nga defi ko beneen jour loolu loo xam ne farata boo mënu la proposer bien sûr bu dee lool manoo ko ñu xam ne manoo ko am nga gànt yàlla xam na mais manoo à chaque fois ngay repousser alors que bu yeneen yu gën a ñàkk solo amee nga fexe xaj sal affaire loolu tamit lay du du du du li tissé ay lien kon nag affaire baa ngi noonu kon nag hadis bi insha allah yaatu na eh, dañ ciy jàng tamit wax farisiya mooy wax beneen lakk bu dul arab mën naa ne nga ah ah moo tax imaamul Buxaari indi ko ci buntu bi ko indi wala <laughs> ngaa fàtte buntu bi mu ko indi imaamul Buxaari <laughs> rahimahullahu taala <laughs> bi muy waxoon nañ la ne hadith bi bokk na fi mu ko imaamu al Bukhari ci kitaabul jihaad wa baabu man takallama bil farisiya mooy suur boobu suur boobu du suuru de waaw parce que euh, riwaaya moo ma indiwoon en erreur riwaaya bi ma yor euh, version bi ma yor en papier suuru lañ bind du suuru moo imaamu Nawawi mu koy leeral ci al minhaj ne suuru nag amul hamza de du hamza mooy waaw bi amul hamza. suur la suur suur na ko doon al imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani te loolu ñenn ñi dañ ne noo xabashi la loolu kàllaama suur boobu waxu mooy eh, eh, kii la eh, abashi la quoi mooy ab la am ñu ne non non non non loolu kii la nu la mooy farisi la. voilà persan la ko quoi mooy làkku perse la te yonent waaye saa saa moo ko wax waaw mooy loolu euh, comme quoi nga gis ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne euh, seen làkk beneen ñuy utiliser neen kàllaama yu bokkul ak seen làkk problème la non du problème ça enrichit et loolu mën naa nekk yonent waaye saa saa ci boppam moom mi nga xam ne mooy ndayu langue arabe waaw moo tax day wax kàddu yoo xam ne ci moom lañ ko mës a dégg ne ko mais yonent saa salaam <laughs> ah <laughs> ah. <laughs> ñu laaj ko <laughs> loolu mu wax leen ko waaw waaw kaddu yoo xam ne expression yoo xam ne yonent bi saa salaam ci moom lañ ko xame mu kenn ma su ko wax lu jiitu waaw waaw <laughs> léegi ah, teewul moom moomu mu wax fii ne suur ne inna jaabiran wax <laughs> waa xandax bi ne waa ja ne ne ne jaabir de préparel nañu préparel nañu de suuran voilà inna jaabiran qad sana suuran fa hayya halan fa hayya halan bikum pourtant ma doon na wax maduba maduba eh, mooy plat boo xam ne nit ki da koy togg invité ci ay nit yonent am na am nañu kaddu goo xam ne loolu la mais pourtant bu kaddu goo xamante ne nii c'est persan waaw comme quoi nga gis yenn yenn yenn conservatisme yi ça ne sert à <laughs> bii nga xamante ne am na à un certain degré loolu taxul ñuy wax waaw mooy ñun moom nga xamante ne nii euh, journaliste <laughs> déggoon journaliste <laughs> di wax journal wolof non journal boo xamante ne nii yow lu dul ak ak yooyu moo ciy wolof li ci des yépp français la waaw tey ci suba <laughs> fàtte naa sax exactement <laughs> benn la woon daa leen woon affaire ko jàppoon quoi affaire ndax dafa tellement dafa maa jaaxaloon journal wax boo xam ne waaw tey sax premier conseil des ministres tey sax loolu ce matin waaw tey ci suba wala yu mel noonu ce matin tey amoon na li nga xamante ne conseil des ministre le premier ministre Euh, euh, euh, ñoom décidé nañu décidé wax nañ ak mooy après journal bi lu mel noonu la quoi mu leer na ne sama classe gi nga xamante ne nii notre Bawol natal notre Saloum natal ak yooyu nga xam ne baati français yi xamuñ ci dara kooku moom loolu du journal wolof ci moom <laughs> non loolu nag moom c'est exagéré mais quelque baat hein yoo xamante ne nii ci langue yi. làkk wolof nga gis ci ay baatu arabe ay baatu français loolu du ci loolu ci boppam mooy problématique li problématique mooy bu ñu demee ba daanaka rek kàddu yëpp ñu soppi ko lool waa loolu beneen affaire la waaye kanta ay baat yoo xamante ne même am na ci suñu langue ñu utiliser beneen langue loolu du ci dara ndax yonent may saa saa am loolu la def kon loolu dañ koy jànge fii kon insha allahu taala ñu daal di yem noonu bii di ñëw ñu jël xadiis bu mujj ci bunt bi ah 521 fa la ñu waxoon